a'uudu billahi mina shaytaani rajiim bismillahi rahmaani rahiim wassalaatu wassalaamu ala rasuulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du fa yaqulu ash-shaykhu abul mahamidi ash-shaykhu ahmadul xadim alayhi ridwanul baaqil qadim fi qasidatihi masalikul jinan fi jam'i ma farraqahu ad-daymani radiyallahu ta'ala anhuma wa ardaahuma fil muqaddima fi faslun fi at-tasawwuf وتجب العزلة إن خاف الفتى على فساد دينه إن ثبتا ñu ngi woon fii sëriñ bi radiyallahu anhu ginnaaw bi ñu tuddalee kon arkaanu tasawuf fii ci li nga xam ne mooy yi nga xam ne xamees na ko am na ci lenn ci boroom xam-xam yoo xam ne lii lañ ko définiree ah ak yooyu léegi nag muy ñëw di la leeral lenn ci yoo yële ngir nga bañ a tàbbi ci njuumte jàpp na yaa ngi ci dara nekk newoo ci dara te lool mooy al-ghurur mooy ak waruta dina ko leeral tamit ci biir téere bi insha allahu taala mu ne watajibu tàmbali woon nañ ko bii weesu watajibu dina wara al-uzlatu beru in xaafa ndeem ragal naal fataa cam si ala fasaadi diine yi ci yàqu diineem in sabata ndeem sax na kon lool leeraloon nañ ñu ngi woon ci côté boobu lañ ne woon waaw këne beru du da ñëw rek di beru déedéet mooy daa am lu ko war a waral gis nga waa saabul kaf lan moo tax ñu dem dugg ci grotte bi lan moo tax ñu daal di jóge fañ woon seen dëkk bu bakkane ba ak lañ fa amoon ci ay ndomba tànk ak ay lañ fa amoon ñu bàyyi ko fa ngir dem ngir rawale seen diine voilà waaw ngir rawale seen diine moo tax suñu waroon ne <coughs> ba mu koy nettali ca suuratul kahfi mu ne ñoom xam nga lan lañ waxoon id qaamu fa qaalu fàttalikul keroog ba ñu jógee waa lu wax rabbuna rabbu samaawaati wal ard lan nad'uwa min dunihi ilahan laqad qulna idan shatata waaw loo comme que buur bi da leen a for naroon a forcer ne par force di ngeen dellu ci ngëm di ngeen ngëm mooy les tyrans et les despotes la gars yi nga xam ne ay dictateurs fini lañu bañ ko gis lu wuteeg lañ gis nekk ci caaxaan nit ñi yeewu nga ne ko par force di nga dellu ci li nga ne waaw nekk ci bidaa sa doom yeewu ba jàngi ba xam ne lii du noonu ba ko nga nar koo forcer di ko jaay ne yaay kilifaam ci loo xam ne dafa wute alxuraan ak sunna yaa koo koo yem yow xam nga ne sa nguur foofu la yem ci moom yow boo yoroon dëkk ñépp ngay forcer waaye borom bi def na li gën kenn joxu la dara. mu forcer xale bi xale bi manul ba loolu bu màggee defi leneen mu naan taxayar naa leen waaye ma ne yaroo ko bàyyi ko lim nekk moo gën liñ ko doon woowe waaye nekk ci bida mu yeewu jàngi xam waaw nga ñëw bëgg léegi muy def comme yéen ni ngeen doon def manu la ne kon jàng mi nga ko yóbbu woon la fay jariñ jàng leer la leer la waaw wa leer la wa allamani anna al ilma nuurun la imaamu ash-Shafi'i rahmatullahi alayhi waxoon la ko Seydina Waki' daal di woon wax sëriñam ba xamal ko ne ko xam-xam leer waaw waay mu am leer yi ñu nekkoon ci lëndëm yi yéen a ko yóbbu ngir mu jàngi xam lu ñu xamul non ndax képp ku yóbbu sa doom xanaa nag am nga yéene moom ku jur doom sax am nga yéene mursud la doo ko soxore mu dem nag xam loo xamul ñëw neen lii la ëndil leen ay lay yu leer ci alquran bii ngeen di yor saa su nekk sunnaay yonent bi saa saam ngeen ne ko dara fekkuñ fa woon lool ci mag ñi newuñ lool mag ñee la yow man ngaa wat ne mag ñi newuñ moom moom ci lu new hein boppu neen yi kat moo laaj laay laaj tagal yi tagalu yi kat moo ci newoon man maga ci newoon amul mag mu ci newoon amul mag mu newoon ci ay tagalu dañ doon muuru bu dee taalibe Serigne Touba nga radiyallahu ta'ala murid nga dama lay laaj rek voilà bés yow soxna jaara radiyallahu anha kenn amul photo kenn masuñu koo photo soxna jaara ah radiyallahu anha kan moo ko mas a photo amul dañ koo dessiné de loolu nga gis noonu dessiné la dañ koo dessiné photo ko ñenn ñi di ko photo ñenn ñi di ko dessiné waaw léegi nan la mel est-ce que dafa tagalu wallahi bés képp koo xam ne iblis jay na la wala sa bakkan jay na la wallaahi ba nga ñëw naan da ngay photo ab soxna jaara da koy dessiné dessiné ko mu tagalu ne kii mooy soxna jaara wallaahi ay mbolde la la fa gaa yi fekk te yaa yeey ñu fëgg lay mbolde wala bu mu musóoru nii rek wala eh, eh, wala yaa billah fukki xelu kenn xalaatu ko léegi waa léegi <laughs> moom boo waxalee dëgg noonu mu muuroo ci nga naan ab ibaadu la noonu lay niiru ah <laughs> wala déet waxuma nag façon disket yi xew léegeeg yu dangal yeeg yooyu moom ñooñ moom moom moom dañoo waroon wal iyaadu billaah mooy ki nga naan ab ibaadu mooy jullit bu normal kese waaw jullit bi bu normal noonu la waroon di muuroo te yaa fi gën a xam wasiyatu Penda Diop radiyallahu anha rahmatullah alayha bi Serigne Touba def radiyallahu ta'ala anhu doon ko dénkaane yow yaa gën a tay loolu xam nga ko wala boo ko xamul kon war nañu la ñu lay wax lu wuteeg li mu bind foofu. kon buñ la bëggee gëmloo ne lii nii kon kii jàngi woon ñëw gis ne lii nii dañoo war a muuru nga naan ko ay doo ko fi defeek yooyu mag ñi newuñ ci woon ma ne la bu la waxee loolu yow nee ko waa soxna jaara moom radiyallahu anha mais. xanaa <laughs> lu tax meluñ kon defuñu ko comme suñu jigéen ñi bu dee nee ngeen ne ñoom noonu lañ meloon <laughs> moo tax yooyu waxi caaxaan la voilà <laughs> mu ngi noonu waa yow léegi nag <coughs> ana la ñaataa wax sax ñu ngi doon wax lan eh, waaw mooy di nit ki wa wa wa wa wa wa tajibul uzratu in xaafa al dina war bu dee ne nit ki cam si dafa ragal ala fasaadi diine waxoon nañ la yonent wàllu saa saa boo ko leeral Seydina Abdallah ibn Amr ne ko desal sa kër waaw nga takkoog sa kër te ba nga bàyyi mbiru nit ñi tareel topp loo xam loo xamul bag kon loolu la mooy parce que jamono jooju comme day ragal moo tax yonent saa saa doon na ko ñoom Mawlaana Ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu ak Abu Dharr Seydina Abu Dharr naan ko waa nooy def. jamono ji nga xamante ne gars yi dañuy yéex a julli ñi jiite gars yi nu leen neex la ñuy def te loolu ñoom dund nañ ko de wallahi am na saxaaba yoo xam ne ñu bari dund nañ loolu waaw nga xamante ne nii julli day jot gaay yi au lieu ñu julli ñu nekk fi di tagg seen bopp rek di xutba xutba yu kenn xamul saxaaboom koo xoon mu ne ko lan nga may digal yonente bi alayhi salaatu wa salaam mu ne ko jullil sa kër sa kër te jullee ba pare nga ñëw ci jàkka ji ndax boo ñëwul dañ naan ah diw mi tax ñëwul. lii la suñu nguur gi suñu autorité la nanguwul léegi la rek gaa yi di manifester lii de temps dañ lay rey xattat kenn du ci man tus waaw. <laughs> ñoom Mawlaana Ibnu Mas'ud loolu la leen yonent ba lay saa waxoon de mu ne ko jullil sa kër <laughs> waaw boo jullee sa kër nga ñëw boo ñëwee heure bu ñu julli baax na nga julli ak ñoom waaw kayfa bika ya abdallahi la ko yonent bi saa saa wax moom ibn Mas'ud ida kaana alaykum umaraa'u yudayyi'uuna as-sunna wa yu'axxiruuna as-salaata an miiqaatihaa qaala kayfa ta'murunii yaa rasuulallah sallallahu alayhi wa sallam qaala tas'alunii ibna ummi abdin kayfa taf'al laa taa'ata li maxluuqin fi ma'siyati Allah azza wa bu dee ne version bii nii version bii nii ci hadis bi dese naa dëgër mais am <laughs> mu ne ko kayfa naka mais yeneen yi wér yeneen yi nga xam ne na ko julli sa kër yooyu ñu ci saxiix yi mais bi imaam Ahmad moo ko solo <laughs> mu ne ko waa waa Ibnu Mas'ud moo tax bi nga xamante ne nii euh, war nañ wax lii ba pare après ñu ñëw fële ngir wan la ne euh, dëgër na sax li xayri yi ngir ñeneenam bii ñuy wax nii <laughs> même bu dee am na inqitaa am na dog-dog <laughs> mu ne Ibnu Seydina Yonent bi sallallahu alayhi wasallam dane ko waa ibnu abdallah mooy ibnu mas'ud bu ñu waxee sahaaba yi jooyal ko abdallah mooy ibnu mas'ud lañ ci jug radiyallahu ta'ala anhu en tout cas ci ñu mag ñi buñ ko waxee ca waa saam ak yu noonu yooyu taxu ñoo jóg ata léegi mu ne ko yow yonent yonent way sa saam ko waa ana naka ngay def yow abdallah bu dee da ngaa am radiyallahu anhu da fi nekk jiite la ay jiit yoo xam ne dañuy sànq sunna laa yonent way sa yëpp xamoon na ko rey gi ñuy rey di rendi sunnaam gi guddeeg bëccëg xamoon yoroon xamaloon na ko bu yàgg ah ñuy sànq sunna wa na sama yoon wi li ma tëral li ma fi indi wa yuaxiruna salaa an miqaatiha ñuy yéex a julli ci waxtu ya toog ba heure bu leen neex ñuy julli mu ne ko lan nga may diggal mu ne ko danga may laaj yow umma yow ibnu umma abd di doomi umma abd ndax yaay ma doon umma abd kayfa tafal nan ngay ko amul di topp ci mbindeef ci kaw di mooy borom bi tabaaraka wa taala xoolal bi nga xam ne moo wér bu suna eh, bu imaam ibnu maaja bi mu ne yonent bi saa saam yu bari la nag façon yu bari bu julli bi du bii mooy mooy bii ngir dëgëral bi ñu jóg mu ne ko sa yali umurakum ba'di rijaalu yutfi'una sunna wa ya'maluna bil bid'a wa yu'akhkhiruna as-salata an mawaqitiha fa qultu ya rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam idha adraktuhum kayfa af'al qala tas'aluni ya ibna ummi 'abdin kayfa taf'al la ta'ata liman 'asa Allah yonent bi alayhi salaatu salaam ne leen nag doon leen wax ñoom saxaaba yi ne dina dina jël mbir mi sama gannaaw am na ci kanam ak kanam am na nit ñoo xam ne band yi sama gannaaw dinañ yor mbir yi rijaalun yutfi'uuna sunna gis nga leer gii almahajjatul baydaa gu leer gii ma fi teg dañ koy jéem a fay waaye mënuñu koo fay yuri duuna moo tax suñu borom ne ñoom dañoo namm la yutfi'u nuurallaahi ngir fay leer ku yàlla ji muy sunnaa yonent bi alayhi salaatu salaam bi bi afwaay yi mag waaye ak seen bomb yi ak seen jaas yi ak seen seen seen communication yi ak seen média yi waaye du dox de suñu borom ne du dox waaw wallaahu waaye borom bi mutimmu mooy aji mottali nuuri gis nga mutimmu nuuri mooy mottali xee leeram gi l'islam gi dina ko matal fa mu bëgg li yonent ba saa saa wax ne l'islam dina àgg ma balagal xuf wal xaafir fépp foo xam ne tànk bay sol kawas dina fa tegu ak sabu muy tànk fasak wala gëléem ak yooyu fu ñu tegu lislaam dina fa àgg hada wa'du saadiqi kama rawahu al imam adi ibn hatim radiyallahu ta'ala anhu wa an jëlee ci ndaw yàlla li moom sayyidina adi radiyallahu ta'ala anhu waaw mu ne nit ñoo xam ne dañuy jéem a jéem ba fay sunna wa ya'maluna bil bid'a ay bid'a rek la def moom la jëfe ci wàllu diine ñu sos fi yu bari waaw wa yu'akhiruna as-salata 'an mawaqitiha ñuy yéex a julli ci waxtu yañ ko war a def fa qultu mawlana ibn Mas'ud nee na te hadith bi bu wér la qad rawahu al-imam ibn Majah fi kitab al-jihad babu la ta'ata fi ma'siyati Allah ci buntu jihaad téere ba mu def ci jihaad buntu amul topp kenn ci mooy yàlla xam nga lu ñu ci waxoon keroog maamu shérif yi radiyallahu anhu sayyidina ali ibn abi taalib ni mu ci solo woon kon nag mu ngo mu ne mu ne ko ah mu ne ko waa yow ndaw yàlla li sallallahu alayhi wa sallam man abdallah damaa lay laaj waa bu ma leen dabee gaa yooyu di dundam ñoom nan laay def mu ne ko danga may laaj nan ngay def yow ummu abd ah yow doomu ibnu abd mu ne ko waaw